njëkk sant boppam lu njëkk benn aji cant di ko sant di julli ci sunu sang sidna muhammad sallallahu alayhi njëkk julli ci moom di seede ci sunu bopp ne yàlla kenn la amul bokkaale associé wul ak kenn ngir taxawal nguuram di seede itam ne yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndaw yàlla bu yàlla yónni ci ñun jox ko ñu ngi ñaan suñu borom wa taala mu may ñu sax di ànd ak moom ba làkk di jaajëfal Cheikh Abdallah bu baax ci waxtaan yu am di fàttali rek fi ñu tolloon aljuma bii paase nekk ci lu ñuy tuddee aadaabul masjid mooy teggiinu jàkka li ci ne ci yiw ak ci ay leer ak ci njëggalu bakkaar waaye borom bi teg ci ay charte yum fi war a nekkee nag mbir mu nekk bu ñu bëggee ña ca nekk di ko jëriñoo te njëriñ lu du dagg dañ koy organiser yàlla moom moo ar moom moo organiseel boppam jàkkaam yi nee na war na ci bépp jullit buy wuyoo ngëm nee na nga nga bëgg jàkka yi nga nekk jullit boo xam ne ku bëgg jàkk ngay doon ci sa xol parce que waxoon na la bële paase ne ku bëgg yàlla bëgg këram waaw te nee na néegu yàlla yi daf ci bokk jàkk yi ci néegam yi la bokk te nag su ko defee nga am cofeel gu fees dell ci néegam yi ba nga xam ne boo déggee ñu nodd rek fu mu la mën a fekk ci kaw suuf doo bugg lu dul dem defee ku këram na itam di taxawee néegam di taxawee jàkka di taxawal jàkka di ko setal di ko sellal di ko toppatoo di ko xool bëtu orma bëtu wegeel bëtu màggal nee na di ko xool beneen bët bu bokkul ak di xool ni benn bâtiment boo jàkkaarloog rek nee na loolu foog nit ki toog di ko def ci boppam bi yëg ne néeg bi am na beneen bët bu ma koy xool bu bokkul ak ni may xoolee comme yeneen bâtiment yi may romb rek ci dëkk bi nee na néeg la boo xam ne dañu ko tabax pour di fa fàttaliku suñu borom pour di fa jàng alquran léegi nag xëy na dana suñu borom wax ne ci alquraanam bi ne képp ku màggal mandarga yàlla yii te daf ci bokk jàkk dafa bokk ci nga xam ne foo ko rek sa xel mi dem ci sa borom nee na yooyu ku leen di màggal fokk ci yàlla def ci yow lu ñu tuddee taqwallah oo yàlla dina installé ci sa xol ragal yàlla nee yooyu yëpp nit ki mën na ko amee ci dundal néegu yàlla bi waxoon na keroog ne ñenn rek ñoo mën a dundal jàkk mooy ñi yàlla di fa dem di joxe farata yooyu nee na yàlla digle na ci alquran ne nañu ko tabaxal ay néeg comme yu mel nii nee na di fa zikkar di fa tudd turam di fa jàng alquran di fa fàttalante ci sunu biir suba ak ngoon turam wa di fa jib julli di fa am jàng alquran di fa am bil xudwi wal asal na suba ak ngoon moo tax jàkk bu wéetee ci jàngale wéet ci tudd yàlla wéet ci yeneen rek daanaka moom néeg yépp ñooyam nee na lu jaadu woon la utal ko programme boo xam ne léegi nag ñu def fa ay majalis jotaay boo xam ne dañuy ñëw di jàngale xam-xam ci jàkka ji léegi nag ñu teg di fa jàngale fekk ci wàllu diine ba nit ki xam sa dëgg-dëgg lii mooy diine yeneen i yoo xam ne nee na dafay ubbi xelu nit gox yi nekk ci sa xel yépp ubbeeku nee na ba nga nekk nit ku mët ba sa jaamu yàlla dootul lëngam nee na léeg-léeg sax ñu def fa jotaay yoo xam ne dañu fay waaraate ak di jubbanti nit ñi di corriger yenn comportement yu dul noonu di sellal seeni bakken ñu bañ topp bakken yi ba mu ëpp nee na fexe ba yu ñàkk fayda yooyu bakkan nga xam ne daf ko bëgg ñu fexe ba di ko génn nee na yëpp dañ ko war a liggéey ci biir jàkk nee na yenn jikko yu sell bi yëpp nga xam ne kenn bëgg ko doon ñu di ko xool di ko càmbar di ko waxtaane ci jàkk yi di ko génn ci nit ñi benn par benn na di fexe nag di jëmbat ci ñoom li ñuy tuddee makaarimul axlaaq jikko yi gën a tedd yi gën a sell te yonente bi sallallahu moom la jikko woowoon nee na ñu fexe jullit yi di am loolu loolu yëpp nee ci liggéeyu jàkka la boobu nee na di defar ay jataay yoo xam ne nii itam ci jàkka ji duñ fa def dara lu dul toog di tudd yàlla rek waaw ah, nee na ak di jàng alquran rek nee na yooyu dafay tax nee na jullit bi di sellal ruuxam nee dina dem ba yóbbu la ci sa borom waaw ah, nit ki nag bépp jaamu yàlla bi muy def xërët bi lenn rek lañ ci bëgg mooy dem ba yegg ci boromam nee na te yooyu yëpp mën nañ ko organiser di ko def ci jàkk yi waaye xam ngeen ne yu mel nii xeeñu na léegi nit ñi amuñu jot googu sax nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo wax ci xadis na majtamaa qawmun fi baytin min buyutillah yatluuna kitaab allah wa yatadaarasuunahu baynahum illa nazalat alayhum sakina wa gashiyat humur rahma wa xafadhum almalaa'ika wa zakarakum allahu fi man indahu nee na yonent bi nee na amul benn xeetu nit buy daje ak ñu mu mën a doon nag nee na ci néegu yàlla yi nee na ñu toog fa di fa jàng téere yàlla bi di ko fa jàngalante ci seen biir di fa fàttalante seen borom nee na lu dul yàlla envoyé na leen ay malaayika ñu ñëw couvrir jataay ba di fa sotti ay yërmande di leen sottil ay sakina ñu am ngëm gu dal nee na malaayika yi peeg leen nee na yàlla di leen tudd ca palaasam yi sell yooyu le ku ne xam ne ne yàlla caaxaan du tax muy addu ci kaw nit nee na yii yëpp dafa bokk ci yi nga xam ne jullit yi moo lay won ne dese nañu jéego yu bare bare pour nga xam ne jàkk du ubbi allahu akbar asalaamu aleykum tëjaat dem sa yoon képp benn résultat du génn nee na yii rek la jullit yi mën a jaar ba résultat di génn ci biir jullit yi bi nu bàyyee yoon bi loo ci gis résultat zéro ñëpp d'accord nañ ni jullit yi taxawaay bi ñu war a am jikko yi ñu war a am ba tey dikkul parce amuñu formation bi war ci nga daan gis mag ñu ndeysaan Sénégal yàlla def ñu xëy la mag ñu baax bi ñu xamee loolu kenn ku ne ci ñoom dëkk ba mu dëkk da daan xënte woo defar fa jàkk wala juma toog fa reste pour mu doxal fa la fa war a nekk parce ñoom xamoon nañ loolu li muy junj na itam bokk ci teggin yi ba tey ñu fexe ba jàkka ji bu ko dara salte jege wala sobe bu ko fa yóbbu te fa jege nee itam ñu di dawal kenn kàttanam ci miir yi ci biir wala li ko wër bu ko sobe jóge nee na am na benn arab yu bu mas a ñëw ci jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na mu saw fa bi mu fa sawee saxaaba yi ko rey yonent bi téye seen loxo ne leen ëpp naa def bàyyi leen ko mu woo ko mu ñëw mu ne ko xanaa xamul ni fii tabaxuñu ko pour di fi saw du douche si dañu ko tabax pour di jàngale ak di jàng ak di jaamu yàlla yu sell yooyu rek moo tax ñu def ko bëgguñu ku fi def yu mel ni waa ne d'accord waaye keroog la tagg yonent bi tagg yu rëy rëy fas façon bi mu ko jàngalee moo rafet te loolu lu am solo la ci ñi nekk ci jàkk ñu xam ne fët fët moom defarul dara nee na dafa bokk ci teggin yi itam nee ñu di fa bu baax ay waxante yu sew ak i xuloo mais xoolal yonent bi ni mu jàngalee kii mu dal par rapport ni ko gars yi bëggoon a ci jotaay bi taf taf ñu saaga ko dóor ko fitnaal ko bi wan na ni ci dal rek nga mën a omati nit ñi danga nekk ci jàkk am ko def erreur yàlla dënk na ko nopp dénk na ko xel waxal ak moom ci dal waaye koo xam ne bu naan la sa dàll bi toxal ko rek bu noppee nga bëgg xuloog moom parce façon bi mu la ko waxee maanaam nee na nit daal surtout bu ko yàlla jiitalee ci yenn yi mu war fa jiite diine nee war na jàng pédagogie boobu yonent bi daan doxalee ci dal ga ci teey ga nga xam ne loo ci amul mënoo ko am ci leneen nee na itam ñu fexe di fa moytuwoo ay soxla àdduna yii du xaalis du yu dajale jàkk yëpp looloo ci indi problème bi problème njiit problème mu daraja problème xaalis euh, ba tax na kenn wóoluwul kenn moo tax nee na yooyu luñ ko war a moytu la loo mën ci daw ko daw ko bare na ñu fay xëccoo ñaar rek benn daraja wala xaalis bi fu muy jaar te nee na loolu lu jara moytu la ci ñuy yàq la bokk lépp loo xam ne dafa jubli ci mbiru àdduna nee na ñu xam nu ñu koy gérer bu bu mu yàq dara ci néegu yàlla boobu nee na ñi di fa moytu jënd ak jaay bokk ci ñu di fa moytu di yéene lu réer wala di tàggi tabaxuñ ko woon pour loolu yonent bi wax na ko ci xadis yu bare bare bare am ñoo xam ne seen jàkk seen yoon lam sax bu réeroon ci koñ bi ñu yéene ko ca rajo ba ku fi fort lam ku fi fort yonent bi ne tabaxuñu woon suñu néeg yi pour di yëg yi naa léegi gaa yu ubbi rajo yi sax boo fa demee di yëgle da ngeen di fay waaye loolu yëpp même bu amoon fay jàkk moom nee na loolu taxu ko jo nee na sax ku ngeen fa gis mu yore sa dara di jaay nee nañ ko sa njaay mi yàlla bu ci yàlla def benn bénéfice yàlla bu ci bénéfice génn waaw nee na képp nga koo dégg mu yéene fa lu réer su fi for nangam bu réer am na lu fi réer yeneen ci nee na nga toog nee yàlla bu mu feeñ waaw jàkk ji jógul woon pour yooyu léegi nag yooyu yëpp dañ koy def ci jàkk yi tey benn njëriñ nee na itam boo fa duggee ni mu la ko waxee woon nga sàmm yi teggin sa dal ga si mi sa dal yi ndànk bu dee da koy dugal ci biir nga xool ci ginnaaw bu baax mbaa du yóbbaale sobe ci biir nga fëgg ko soo duggee nga dugal sa tànk ndeyjoor jàng ñaan gi allahuma iftah li abwaaba rahmatika nee na toog julli ñaari yàq door a toog bu fekkee waxtu daga na julli am na heure yoo xam ne kenn du dugg ci jàkka di ko julli nee na nga yegg suuf rek jàng subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar nga def ko ñett walla ñeent nee mu nekk sa taxiyatul masjid lu mel ni ginnaaw tàkkusaan lu mel ni bu imam di xutba lu mel ni ginnaaw julli suba ci ngiru imam Malik nee su ko defee yooyu boo ko sàmmee nee boo duggee nga toog toog bu dal nag nee na wax bul waxtaane kenn ci àdduna ba mu ne jàng alquran ba mu ne zikar ba mu ne tëj sa gémmiñ di xalaat ci sa borom di xalaat ci jotaay bi nga nekk aw nee na loolu doy na nee na sa baaraam yi sax bu ko téye di rabbalante di dugal sa baaraam yi di kott nee na yooyu yëpp bokkul ci tegginu jàkk bul kott sa baaraam bul foo sa baaraam bul foo sa sikkim yëgal ne fi nga dugg yaa ngi ci beneen place nee na yooyu yëpp lu ñu war a sàmm la nee na bu fekkee suñu mbokku jigéen yi ba mënuñu ñàkk dem jàkk parce que dañu bëgg yàlla dañu bëgg néegu yàlla nañu sori góor ñi bu baax fa ñuy nekk alhamdulilah sori na d'accord waaye bi ci des nee nañu fexe ba bu ñu laal benn luy jublu ci xet gu neex wala sañ boo xam ne ku la xool ne la sa mbubb yi rafet ni góor xëy na waaye jigéen moom loolu bokku ci nee na jigéen daal bu demee day dem jàkka nee na tundiku di sañse sañsi bu ëpp boo xam ne ku la xool rek nangul la sa sañse na na loolu la moytu di laal cuuraay parfum wala yu neex yooyu nga xam ne koo romb mu yëg ne xet gu neex ngay xëy dana jigéen buy dem jàkka warul xeeñoo loolu te loolu soxla moo ko nettali nee na bi sallallahu alayhi wa moo ñu wax ne su ngeen demetee bay dem ci jàkka yi na ngeen fexe ba bu leen fa laal benn xeetu parfum buy xëy wala cuuraay bu defee nee na yii bokk na ci yi nga xam ne jullit yi war nañ koy sàmm kem kattan ñu duggatee ci néegu yàlla bi pour fuuglu lu ñu fay wute xam mooy lan yàlla ñu ko yàlla jàppandalal ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam